<laughs> baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam lil ansaar isbiru foofu noonu ci même même même kii bi hadith boobu noonu mooy hadith bii nii nii bi mu koy saraa bi mu ñëwee ba bay ne rajulan min ansaar la ne man lam aqif ala ismihi man moom euh, euh, jotuma euh, dajuma ci ci turam daal mais <laughs> sept lignes après sept lignes après mu ne waaye nag <laughs> comme. bi mu ne kamastamalta fulaana war a sera baat boobu kamastamalta comme ni nga salarié waa ji li mu wax ne yonent waaye sa salaam mais salarié ma embauché ma def jox mu ma liggéey comme ni nga joxe mu liggéey diw mu ne booru nag lam aqif ala lakin kii itam man jogaw ma ci turam daal dajuma turam ci téere yi lakin waaye la yu ma ci jaaxal man inalaa zakartu fil muqaddimati <laughs> man de tudd naa ci muqaddima bi mooy ci mbëmbëstal mi saa'ila kenn ki laaj laaj bii Usayd ibn Hudayr mooy ki ki ki wa ki ñettali xadis bi nii muy Sayyidina Usayd ibn Hudayr moom ci boppam moo laaj wal mustamil wal mustama wal mustamila wal ah mu ne kooku noonu mooy Amr ibn al-As kooku Amr ibn al-As la kim naan fulaanaa mu ne fulaan boobu mooy Amr ibn al mu ne loolu de tudd naa ko ci mbambastal bi waaye nag li ma jaaxal man al imaam al-Hafiz wala adril ana min ayna naqaltu <laughs> mu ne léegi nii rek man bi may xaraaw lii nii xamatuma man kàddu googu ma bindoon ma toogaloon ne ki ki laaj laaj bi mooy Usayd ibn Hudayr te ñu mu ne comme ni nga embauché diw kooku mooy Amr mu ne loolu nag loolu de maa doxaloon waaye xamatuma fan ci fan moo lan moo ci sama source lo loolu day am <laughs> parce téere bi <laughs> téere bi dafa yaatu <laughs> Fathul Bari ñaata at la ko la ko sara vingt cinq ans ah de ce fait loolu jokkul nga dem ba ci biir di sara ne ah man de am na loo xam ne doxaloon naa ko waaye xamatuma mooy trouver tuma source affaire boobu waaw kon mu ngi noonu al imaam an-Nawawi kon mu ne le eh, muttafaqun alayhi hadith bii de al imaam al Bukhari Muslim eh, bokk nañ ko solo na ko noonu al Ahmad al imaam at-Tirmidhi ak al imaam al eh, bala ñoo ñëw ci ban am al imaam an-Nawawi mu ne wa Usaydun katta baatu Usayd boobu bi dammil hamza hamza bi mooy ab yi nekk ci kanam u boobu da nga koy damma u nga wa Hudayr kanta Hudayr bi haa'in muhmala mooy xaa boo am ne amul tomb la madmuuma boo xam ne dañ koy damma tamit hu wa daagin ak dood bul mi de Hudayr de daad daal déedéet boo xam ne amul tomb maftuuha boo xam ne nag dañ koy fatha maska ci kaw wallahu aalam mu ne borom bee xam lii ñaari xadiis yi ñu génn da gis ne presque ñoo bokk li ñuy wax ah mooy muñ baatu bo bo bo buntu muñ ban lëkkaale la dañ naan li mu am benn mooy nga gis surtout bu njëkk bi yéen innakum satarawna ba'di satakuna satakuna ba'di athara wa umurun tunkirunaha mooy nga mën a muñ bu boobaa li nga yore ak may sasam ñu ne ko mais est mooy nga mën a muñ ba loo xam ne yow sa àq da cee ne yow dañ ci am droit ñaanoo ko kenn saraxtuwoo ko kenn say yow yaa ko moom suuf ko alalu mbooloo la nga gis koo xam ne wala ñoo xam ne ñoom nga a muñ nga mën a tadoo révolution aw di li pag dëkk be jooy yeneen tubaab saa saa nee nañ ko mais est-ce que loolu muñ la koy may. boo mënu la muñ tu vas faire des révolutions comme les révolutions arabes yi nga xam ne jariñu dara xoolal bal dafa yàq ba doyal ah, boo koy wax nag léegi gars yi ne sawaay bi wax muy wax lii non gars yi ay collaborer quoi déggal muy wax lii ma ne la hé attention amul kenn ci yéen ñooñu koo xamante ne jaral nga ñu ñuy wax lu wuteeg li yonent bari saab saab wax mukk soyez là-bas waaw neex na leen ak neexu leen loolu yéen a koy feet mais kenn duñu teree wax li yonent bi alayhi salaam waxal boppam waaw kenn duñu ko teree wax lu tax parce que daal l'opinion temps yi idée bi ak yi wala yooyu lii fee daal lañ passé nii daal lañ gis mbir yi léegi ñun nañu wax ñoom liñ bëgg yow dara looloo la doon wax fan ma ne ñu xamul dara awaam yi waruñoo jiite borom xam-xam mukk nga toog ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que rek yow sa bakkan daa dëppoo bakkanu gaay wala da ngay ragal gaay gaay dugg la mais nañ la dugg bañ koo wax man nga la ma waxoon ca siira walaay continuer di wax ba léegi insha allahu taala ba ilal abad ta mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiis yi bañ koy gis ca siira ba ca ca ca kii Hunayn waxoon nañ la même chose ne xoolal les printemps arabes jëral ma ci benn par benn laa wax. ah Tunis Tunisie xoolal te léegi moo gis la ilaha eh, waaloolu waaji waaja fa ne léegi mais kooku kooku tañ fa jële woon deux mille onze cent kotane te ñépp ci d'accord ba mu des xanaa ay partisan wam waaw ñi nga xam ne ay partisan wam la xanaa ba mu des ñoom waaw réew ma dina yàqu économiquement amul léegi jeunes yi di jël mbëkk mi dem loolu bari loolu bariwul woon taa Ibn Ali de Ben Ali <laughs> mais léegi ba pare waa ji di def ko neex yor pouvoir yépp tax assemblée bi jël pouvoir yépp teg ci boppam lañ doon bañ neenan moo far amaat ba pare ñu teg ci situation économique bañ amoon amatuñu ko ñu ngi nii temps dalee na mere sax ndax seen problème yooyu <laughs> ak migrants yi waaw léegi loolu benn affaire la jëlal Égypte Égypte yi pareil soppeekuwut Égypte même chose la waaw lañ doon bañal te ñu fa jële woon ci fi ne léegi moo raw waaw ñuy benn wala ñuy benn waaw <laughs> sonn nañ ba pare mooy te lañu amoon condition de économique de vie amoon ñàkk nañu ko amatuñu ko waaw lu ko waral révolution arabe <laughs> waaw jëlal ma Libye Libye moom mooy mooy marché bu tas moom Libye moom moom xaddis wala xare ay way faqad <laughs> moom la nga yoon na réew ma Kadhafi rahimahullah la nga yoon na réew ma de lu ne defaloon na leen waaye xoolal léegi ñaari état la ñor ci biir bennum réew général ba ne fële ak kii waa uni di ko jàppale ñu nekk ci rayante ñaatam bakkan moo faatu depuis boobu waaye xanaa fi moom pare nañ ci moom mais ñi nga xam ne ñoo ne ñoo ko fi doon jëlee ñoom ci biir léegi ñooy def guerre civile ñu yor ñaari état réew mi ñàkk ba am alal pour lépp waaye kenn du gis alal bi fu mu jaar waaw Syrie aywa firi moom waaja da leen a gën a dëgër bopp moom waaja moom al asad xaw le moom mu nga maan ñoom jàppante na ko ñoom ba xoolal réew ma nam tase xalem oh. réew mu mag moomu dëkku boroom xam-xam yi ah dëkku boroom siira la al Halabi foofu xaram waay gaa yi sawaay foofu yëpp lañ tasaare yàq bombardé Mosquita lañ bëggoon amut te réew ma dina ñàkk léegi stabilité ba ko amoon nga xam ne Syrie ji kaana min jinaanil ard léegi jeex na sawaay a nga fa ba léegi waaye insécurité lañ amoon nekkoon ci jàmm di dem ak ñëw fu la neex ci réew meeg yooyu amal mbir yi gën a tee ñépp nag di xaar ONU moom mu dimbali leen ak Nations Unies Nations Unies et pas économie programme alimentaire mondial wal iyaazu billah waaw mu bokk lan lañ gagné on est 2011 ñu ngi 2023 qu'est-ce qu'ils ont récolté si ce n'est de la poussière voire pire que la poussière moom lañ récolté de <laughs> kon de kon de xam nga ne kon lii yonent saa saa wax moo fi ne parce que gars yi leen affaire ba moo gis nga fitna bu xasee yeewu jeex na yow man ngaa xam nga ngeen di koy commencé taal de xam nga gars yi dañuy commencé révolutionner ay mars 2011 en Syrie daa foogoon ne ay kii la quelque kii jàppoon ne voilà comme que Tunisie am na Égypte am na fii ñuy toppandoo far sawaay téye bu dëgër. Russie jàppale ko muy rëq ndiggu gaa yu bari ñaata bakkan moo ci faat ay borom xam-xam lañu faat parce que ñoom itam teniruñoo discours lu dul lii yorent lay saa saa wax waaw ku mel ni Saïd al-Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti rahimahullah ci lañ ko faate waaw fekk ko muy jàngale ci jàkkaam di jàngale ñu faat ko foofu parce lan àndul ak gaa yi waaw man maa gis image a nii à à la ta bi mu amee voilà ba pare filmé dóor ko non seulement ñëw ba tiim ko dóor ba ci pare dóor explosé foofu gàkka ji wax wala yaa billah ba tay jii nii jàmm amu fa xanaa côté bi bi nguur gi téye waaw léegi ñu bëgg laa wax lii nii c'est du bien man du bien waaw hada huwa wa'du sadiq lii mooy digga ku aji ki ñuy dëgg ci dëgg ci ñuy dëgg te moom la ñuy dëggal mu yonent bi alayhi salaatu salaam gaa yi saxaaba yi bañ ne ko ndax duñ leen xarek ñoom afala nunabizuhum afala nuqatiluhum mu ne la ma sallu déet fekk ñu ngi julli te fii ñu ngi fii wax ñëpp ñëw ñëpp doon julli waaw digg moom waa ji fi mu tanewee sax ba ma may dégg man ci laa bopp dëkkuma fa France laa ne di ma dégg yoo xam ne ay tunisien ci boppam moo ko wax ne foofu léegi daanaka nodd yi sax lañ koy dégg ci rajo yi te loolu xa tele xalaatuñu ko fala ngaay ñëw révolution révolution léegi lu ñu récolté léegi kon nag mu ngi noonu ah waaw même bu dee dañu bari jàpp nañ ne sawaay il va à contre courant de de l'histoire ma ne la dew ba à contre courant de l'histoire parce que dañoo polluer suñu xel yeeg suñu xol yeeg suñu lépp par des images yu ñuy wane ay faux discours di gëmloo ne lii mooy dëgg du dëgg voilà waxu yonent bi alayhi salaatu salaam lii mooy dëgg voilà buñ dee nii rek nga ne aux mais amal koo jaar d'abord loolu moo war a ñu waaw buñ dee nii rek gars yi day wane li nga mën a ñoo xam ne ñoo ci seen bopp ànduñu fii mu ne buñ ñëwee ba ne ba tàmm dëkk bi. bu kenn du nangu kenn toog waaw libee ko xanaa benn waay bu bu féroce moo jógee nële ravager ñépp jël mbir yi toogaat te lañ doon bañ gën a pire comme en <laughs> waaw kon <laughs> ay muslimuuna lañ dañoo womba lillahi wa li rasuli sallallahu alayhi wa sallam kon di muñ ci yooyu li gis yoo xam ne injustice yuy xew mooy day lëkkal rek ka ka ka ka nga xam ne dafa mer war na meram te yàlla ay injustice yu xew suñu borom ne muñ leen yonent saa saa ne muñ leen mbir yoo xam ne ci diina du noonu waaw muñ leen bu leen xeex mais lépp lu ngeen man ngir yëwénal dee leen ko def bu jaree wax ngeen wax waaw ak yi teggin bu jaree sax loo xamante ne dëkk bi maye na ko comme réew moo xam dañ ne fii mën nga marche ngeen marche ci ci pacifiquement waaw te bañ a ànd topp seen provocation yi nga xam ne ñoo jiite yi ñuy def ndax ñoom loolu lañ bëgg ay provocateurs lañu parce que xam defuñ tous defuñ fi dara tout pour provoquer nit ngeen ànd a tey ak tey ak dal mais ñu ne foofu rek ngeen jël armes yi ay wa le match yi ay wa commencé dugg ci àll bi kii di def ay jëriya loolu leen ñi génne xoolu réew yi ko def yëpp fan lañ mujjee réew maa tas bakkan yu bari di faatu ay innocent waaw te teguñ kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu kon di muñ ci yi nga xamante ne nii da ngay muñ ci yi nga xamante ne nii ñooy ñooy xew yoo xam ne doo ci dara sa àq lañ jël waaw loolu nag bu mu tax nga ne comme jël na sa àq man dara laa dul joxe li ma doon joxe comme li nga wax sànq ne man du ma joxe benn zakat laa doon joxe ku fi ñëw naan sama jur ji nguur gi ku mu yónnee bu ngeen bu ngeen fi jegee wa bu ñu fi jegee dama leen di fusiller bu dee réewum jullit la non dama leen di fusiller déedéet wala gis nga les services de l'impôt la gis nga bu ñu fi ñëwee ba ci jàll ba. du ma joxe dara bu buñ fi ñëwee naan dañ may contrôler fiscalement je vais les défendre dañuy def bul def loolu parce que def ko nga seet après ah <laughs> loolu nag fitna boo ko la yonent way sarsam doon bañal ndax xam na ne loolu tekkiwul moo ko gën a gaa yi liñ nekk daa baax non dét boo ne li ngeen gis loo xam ne ngeen koy lépp li nga xam ne mooy ay aadam ay teggit képp ku fi nekk di jaay bëgg yàq diine ji du tee boroom xam-xam yi ñoo leen war a wax dëgg waaw waaw bëgg jaare ci l'islam ak aayaay alquran yeeg sunna yonent sallallahu alayhi wasallam di ci wéyal seeni caaxaan ñi xam ñoo war a taxaw leeral waaw ne lii nii bokku ci te lool mooy waru waa waru garu boroom xam-xam waaw kon nag di muñ ci yooyu ku ko def nag ah, insha allahu taala muñ ca yàlla tax loolee ñi mu wax ñii ne di ba di ngeen di dajeeg man ca xawdu ba wàllum soor insha allahu taala ñu am yaakaar bu baax it ñi def loolu borom bi moom yonent bay sa saab daal di leen accueillir te xaw te xawdam ba waaw kon nag mu ngi noonu ah allahu akbar léegi kon al imaamu Nawawi léegi xadis bi mooy xadis bu mujj moo tax moom du ñu arrêté nii parce que euh, mooy dernier xadis ci buntu bi muy baabu. baabu sabr ah waaye am na beneen affaire ci wàllu li ñuy jàng ci xadiisu Seydina Usayd ibn Hudayr mooy di muñ day bañ di laaj poste yoo xam ne responsabilité la bu dee yow amoo amoo kii yi quoi compétence waaw ala tastamiluni comme ni nga salarié diw embauché ma comme ni mu ne de mooy jox ko loolu <laughs> mu wax ko leneen loo xam ne moo gën ci waaw mooy tamit nit booy demander bul foog ne yow li nga bëgg rek lool lool nga way am waaw waaw man nga demander yoo xam ne bu ñu la ko joxee doo ko attan moo taxoon mu waxoon Seydina Abdurrahman ibn Samura ne ko la tas'alil imara bul laaj mukk jiite ay kii yëg ah ndax kat fa innaka in utiitaha an mas'ala wukilta ilayha ndax boo ko bu dee dañ la koo jox parce que dañu nekkoon doon xër di ko laaj ay way way way poste sanga way kii ay fal leen ma kii man man man ñu jox la ko boroom nee na wukilta ilayha dañ la koy yen dañ lay bàyyeeg moom boroom bi da lay bàyyeeg moom te ku boroom bi seetaan ak la nga yor nga al ko waaw woo tax wala takilni ila nafsi tarfatay boroom bi yàlla na bu ma bàyyeeg sama bakkan lu toll ni xef ak mukk kon day aw ko waaw mu ne waan udida an min ghayri mas'ala uhanta bu dee dañ la koo jox te laajoo ko nit ñi gis ne yaa ko yeyoo ñu ñëw woola indi la ne la yow mii lañ koy jox waaw walla day diplôme laaj nga def jël major ñu ca ka nekk major lañ koy jox ñu jox la ko waaw mooy nekkoo di laaj laaj yoo xam ne yow leer na yow amoo amoo compétence wala da koo yaakaar kese bu dee dañ la koo jox ta fekk du loo laaj de di les na ci dimbali waaw waaye loolu mooy ci nga xam ne yonent bi saa saam xam na ku nekk waaye bu dee koo xam ne compétent na te réew mi fii poste bi gis nga gars boo ko laajul ñëw ci population bi ne leen fal leen ma caaxaankat yee ko yor di doxal lu leen neex ci doowu nit ñi. ci ginnaaw nit yow bu boobaa da ngay def ni Seydina Yuusuf defal ij'alni ala xazaa'ini al-ard waaw da ngay laajte ne ij'alni def ma ala xazaa'ini al-ard ci li nga xamante ne nii mooy trésor suuf yi mu def ko mu gérer kon insha allahu taala ñu àggale mu ne an abi Ibrahim Abdillah ibn abi Awfa radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduww intadara hatta idha maalat ash-shamsu qaama fihim faqaala yaa ayyuha nnaas laa tatamannaw liqaa'a al-aduww was'alu allaha al-'aafiyata fa idha laqiitumuuhum fasbiruu wa'lamuu anna al-jannata tahta zilaali as-suyuuf summa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam allahumma munzila al-kitaab wa mujriya as-sahaab wa haazima al-ahzaab ihzimhum wansurnaa alayhim muttafaqun alayhi qaala al-imaamu an-nawawi rahimahullahu ta'aala muy clôturer di tëj buntu muñ di suñu buntu ci téere bi di ko tëje hadiisu seydina wa mawlaana abi ibrahim mu ne waan abi ibrahim mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon baayu ibrahim nooneene moo doon dàkkantalam moo nan la tudd mu ne abdullah ibn abi awfa ah moo doon Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma ndax moom ak baayam yépp ay saxaaba lañu woon Abdallah ibn Abi Awfa Alqama ibn Xaalid ibn al-Haaris ah, nga xam ne ñoom ñii ay saxaaba yu mag lañu woon moom Abdallah ibn Abi Awfa moo baayam mu ne kon ci moom la jële radiyallahu taala anhu mu ne anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama fii ba'di ayyaamihi ci lenn ci bésam yi nga xam ne mooy xareem yi voilà waxoon na ayyaam yi yooyu du comme ñu naan un kese non ci xareem yi allati yi nga xam ne laqiya fiha al-adu dafa dajeeg noon bi mooy xare intadara dafa xaar négandeku hatta idha malat ash-shams ba li nga xam ne ci la jant bi di jenge mooy zawalu shams nekk au ci diggu asamaan si ba jeng qaama fihim mu daal di taxaw ci seen biir daal di def benn euh, xutba mu ne yaa ayyuha nnaas nit ñi ah yaa ayyuha nnaas nit ñi laa tatamannaw liqaa al adu mukk bu leen di. mëbët dajeeg seenum noon naan borom bi ah di mëbët borom bi boole laa seenum noon ak yéeféer yi ci toolu xare ngeen di xare la guerre bu leen ko bu leen ko di mëbët de wasalullah alaafiya al dee leen ñaan bi kot alaafiya waaw waaw dee leen ñaan borom bi alaafiya mooy lan mooy borom bi jàmmal la ci sa yaram jàmmal la ci sa wàllu diine sa biir mooy sa sa zahir ak sa baatin yëpp mu jàmmal la ci waaw jàmm yaram jàmm biir mooy sa biir sa digganteeg sa borom loolu lépp mu may la loo xam ne ay rëngi-rëngi du ñëw ak i jax-jaxe sa say saane ak yoo xamante ne ni day tax ni nga ko war a gëme ni nga ko war a jàppe mu may la ci ak salaama ak ja aafiya goo xam ne ci ngay jaamoo sa boroom ci jàmm ci loo xam ne lu dëppoo moom ni mu ko gërëme moom borom bi déet ñi ko nit ñi gërëme wala yow sax yow miy jëf kon mu ne dee leen ñaan yàlla lool waaye fa idaa laqitumuhum waaye bu borom bi dogalee def na ngeen dajeek seeni noon ci toolu xare nag bu boobaa luy xew mu ne fasbiru na ngeen muñ buntu baa ngoog waay ah fasbiru na ngeen muñ mooy dajeek ba dajeek noon nga xam ne yow fii da jël ah, fay fa fa fa yuqtalun wa yaqtulun loolu am de xare moom bu amee da faat ñu lay faat te loolu sa waay bu muñ koo mën da muñ doo fa dem wala rek yeneen fuus la ko comme ar rajulu yuqatilu hamiya wala kii xeex ngir fii laa bokk ko boo loolu mën na koo puuse waaw waaye bu la yàlla taxee jóg fasbiru kon na ngeen muñ waala muuta na ngeen xam ne anna aljannata kene aljana tahta zilal suyuf mu ngi ci seen ronu li nga xamante ne mooy jaas yi waaw mooy képp koo xamante ne nii ne borom bi faat na ko kero na la leer ne foofee mooy ajjanaam bu dee yéeneem baax na waaw ndax nekkul rek képp ku faatu cib xare que euh, euh, moom ajjana la jëm non yeneen tubaab yi saaf dem cib xare faatu fa lool tekkiwul ne waa ji waa la jëm mukk am nañu mu daloon xam dañoo ànd ak yeneen tubaab yi saaf saaf dem ci xare ah ñu faat leen gaa yi naan leen hani an lahu bi shahada yeneen tubaab yi saaf ne mukk waaw <laughs> saxaaba déedéet kon nag mu ngi noonu kon mu ne na ngeen xam ne que aljanna mu ngi ci seen ronu jaas yi waaw mel ni jaas yi la di yëkkati ci xare bi ba ni nga xam ne mel ni bu jant bi tapé day nekk ker ci ñoom <laughs> mooy ci xare bi rek mooy foofee mu nga ca ronam képp ku xare te yàlla tax ah sa bakkan des sa borom boobu faqad waqa ajruhu bu dee kii def génn këram di gàddaay ngir yàlla ah di jihaad ci ngir yàlla ah léegi bakkanam def fa kooku la borom bi ne faqad waqaa ajruhu ala allah borom nga xam ne la dara warul moo war lool ah ak payam lan xalaat ki nga xam ne moom daa dem kii moom jox la commencé mu xare mu mu gaañ ci yoon ki àgg nag kooku waxoon ko kon na ngeen xam ne àjjana tahta dhilal as-suyuf mu ngi ci seen ron seen keru li nga xam ne mooy jaasi yi waaw kon mooy ah dina metti de wax lool mooy di ngeen waqa sihaameek yooyu yëpp di ko muñ ba borom bi tabaaraka wa daal di leen may aljana ci may leen shahaada waaw kuy dem lool ngay xam xar woo de <laughs> summa qaala nabi mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu ne allahumma eefaa eh, borom munzilal kitaab yow mi nga xam ne yaay aji wàcce téere bii di alquran wa mujriya sahab yow mi nga xam ne yaay doxal niir yi waaw nuages yi yaay def ñuy yaa leen di teg ci mouvement yaa tax ñuy bouger di leen dawloo ah ñu indi xéewal yi ak yooyu surtout yooyu sinon kantaan <laughs> nuages yi même nuages yi indi musiba it moo leen dawal mais fii day wax loo xam ne xéewal la kon mooy yi nga xam ne ñoo indi xéewal yi wa mujriya sahab yow mii dawal nuages yi wa te yow mi nga xam ne yaay nootaakoon te yaay noot ñi nga xamante ni di leen defe ñi nga xam ne ñooy kowaal ñiy coaliser contre l'islam waaw ñiy booloo seen doole ngir xeex lislaam yow mi leen di noot yow boroom bi ñu ngi ñaan ihzimhum yàlla nga ñu nootal suñu noon yi ñu war a dajal wansurna alayhim te yàlla na nga ñu dimbali ci seen kaw waaw yàlla na nga ñu dimbali ci seen kaw suñu noon yi waaw lii la yonent bi alayhi salaam daal di ñaan kon amin mu ne muttafaqun alayhi ah mu ne xadiis bii de ah kii la al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko soloon a noonu al imaam Abu Daawud ak al imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja ak sëriñ ñu ñu la njëkk a al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi ala jamii kon mu ngi noonee kon di muñ ci toolu xare bu leen mën xare dajeeg seeni noonu waaye bu Yàlla dogalee loolu comme ni songu dëkk bi. ki jiite la jóg leen yéen caserne sàngam wax nañ foofu jiyaat day nekk farata wala yow foofu de toute façon fa nga nekk foofu lañ songu amoo droit daw wala nga ñëw ba foofu xaw ma looy xoole ba ba jiyaat ji fekk la ci toolu xare bi loolu amatoo droit daw waaw bu boobaa nag ah muñ leen bu leen nekk nag di ma bët naan waaye man de yàlla dañoo waroon a waaye man de boobaa dinañ xam mu ne déet bu leen ko def waaye nag bu borom bi defee lool ah muñ a sës kon di muñ waaw kon nag ci kaw nii la al imaamu Nawawi ta'ala daal di jeexale li nga xamante ne mooy buntu muñ eh, ci eh, téere bi insha allahu taala bii di ñëw nag eh, hadith bii nii dina ñëwaat voilà <laughs> dina ñëwaat hadith mil trois cent vingt quatre insha allahu taala hadith bi dina ñëwaat ci téere bi hmm? insha allahu taala